A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du fa yaquulu Allahu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil Baqara konu soobee suñu boroom tabaaraka wa ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy ñetteelu xaaj ci saar bii muy suuratul baqara kon li nga xam ne noo nee ko digge woon ca tàmbali ba kon bii nii xaaj bii mooy bi mujj bu soobee suñu boroom tabaaraka wa moom nag dañ koy booleeg saar bi bi nga xam ne moo ci tegu di suuratul faatiha inchaa allahu taala kon nag tey fii ñu ngi war a tàmbalee fi nga xamante ne mooy ci laayaat ñaar téeméer bi ak fukk ak juróom benn foofale lañ war a tàmbale suñu xaaj bii nii suñu boroom tabaaraka wa di wax baada a'uudu billahi min alsheytaani irrajim mu ne kutiba alaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum wa asaa an takrahuu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asaa an tuhibbuu shay'an wa huwa lakum allahu ya'lamu wa antum laa ta'lamuun suñu boroom tabaaraka wa ne kutiba aleykum ne daal dinañuy farataal ci seen kaw de li nga xam ne mooy xare di jihaad daal dinaa koy def mu farataal ci seen kaw gàll leen ko wa huwa te moom jihaad de moom moom mooy rayante ci yoonu yàlla kurhun mooy am na ci yéen ñoo xamante ne nii moom mbir moomu neexu leen de mooy daal bu leen bu ñu amoon li leen lañ sañoon daal mooy daal ah waaw kay nañuy gëm daal nekk ci mbir yi waaye daal mooy xam nga bàkkan ki boppam moom moom bakkan ni ko boroom di binde moom moo moo moo moo daal di nekk fa nga xam ne leer na ko ne fii moom soit mu jële fi ngay ngaañ-ngaañ wala li nga xam ne sax mu ñàkk moom mu daal di ciy faatu lool moo tax bakkan yi ci cosaan ñoom wóote moom te moom xeex de kurhun lakum mooy loo xam ne seen mooy bakkan yi nga xamante ne nii ñoom soo booguñu bu baax moom de du leen neex de waasa danag amaana an takrahu shay'a ngeen bañ benn mbir boo xam ne boroom bi daf koo def bon fekk mbir mi nekkul na ñoom dañ koo bañ parce que borom bi def nañu ne loo lii farataal nañu ko ñoo ko bañ xaacaahum loolu saxaabay yi radiyallahu anhum wa nañuy sori loolu waaye mooy bakkan rek ni nga xam ne noonu la bëgg noof laay te bëggul comme liñ la wax léegi di dem di gaaru fa nga xamante ne nii fa nga xam ne man na faa jële ay ak faatu wone nag waasa te amaana an takrahu shay'an ngeen bañ benn mbir seen bakkan yi bëggu ko wahuwa te fekk na xayrun lakum moo gën ci te loolu mooy misaal bi ci gën a jege mooy lii nii muy lii nga xamante ne muy xitaal gii di jihaad gii mu farataal ci yéen même bu dee bakkan ci cosaan du ko bëgg waaye moo gën ci yéen lu tax ndax foofu yi mën am yenn la mooy su waa nga amul ngañ ngañaay ba pare wala nga am ngañaay am li nga xam ne mooy butin de guerre di ganima wala rek nga am shahaada comme ni ko Abdallah ibn rawaxa radiyallahu taala anhu wa arda daldi woon wax keroog ca gazwatu mu'ta mooy xare ba nga xamante ne nii sariya la woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen yebal te demul ñu waroon a daje ka nga xam ne mooy qaysar di le grand César di Hiraqla léegi nag mooy jayshul umara tam ne woon seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu mooy jiite armée bu ñu ko faatee ki nga xamante ne nii mooy Jaafar ibn Abi Taalib ala nnaas mooy nekk ci kaw nit ñi moo leen di jiite bu ñu faatee ki nga xamante ne mooy Seydina Jaafar fa Abdallah ibnu Rawaha ala nnaas Seydina Abdallah jiite nit ñi <coughs> keroog bi nga xam ne ci lañu dem fekk waa yow Hiraqla non seulement waxuma la Hiraqla kese le grand César waaye rien que seen satellite yi rek mooy ñi koy jàppale donc ñi nga xam ne mooy ñi nga xamante ne nii ci ñoom la gàll woon muy ci réew ci arab yi dëkkoon foofu ñoomin judaama ki laxma ñooñu rek bi ñu dajalee liñ dajale ñoom cent mille lañu ñoom kese te yow romains yi accès guñu loolu mooy mooy rek seen dungu yi seen dunguru yi nga xam ne ci arab yi ñoom rek dajale nañ cent mille te gaa yi ñoom bariwuñ woon léegi nag biñ ñëwee noonu moo tax léegi nag ñuy ñuy waxtaan seen biir naan bon est-ce que ñun lii nii est-ce que duñu dem wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee ko ndaw ne ko daal mbir mi nii la demee mooy yeek ñi leen di jàppale rek mais ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu triple fuuf ñooñu ëpp gis nga ëpp nañ ñu ndax ñoom ay mille lañu woon wala waa ay 3000 côté yooyu bu ma juumul voilà mooy ay 3000 en tout cas bari côté yooyu lañ woon. léegi nag gaa yi ñoom noo mooy ñiy jàppale sawaay rek moom moom moom dañ nee tëll ñoom moom dañoo far nekk 100000 te yow Hiraql ak seegul léegi nag dañuy waxtaan naan bu ñuy def Seydina Abdallah. ibn Rawaha al-Ansari radiyallahu taala anhu wa arda da leen yaa qawm yéen samay ñooñ in daa mel ni daal yéen daal li ma gis inna alladi gis ngi lii ngeen xam ne moom ngeen di daw huwa alladi xarajtum tatlubuun mooy ne lii mel ni dangeen koy daw gis mbooloo yi bari ngeen foog ni ñun dañuy gañe nit ñi ci la ne woon ñun gañewuñ nit ñi parce que dañ leen ëpp de gañewuñ leen ci nombre te loolu moom ñun gis nañ ca ghazwatu ci li nga xam ne mooy suuratu euh, euh, anfaal gisoon nañ xare badar xam nañ ne moom waaw mbir yi moom teguwul foofu bu doon nombre kese kon keroog mooy ëpp ëpp rek yaay gañe kon nag bu keroogee gaay waaye dinañ xam ne ah kon nag yi yële de ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy gañe mooy mooy waa abu jë abu jël nag ñam àndaloon ndax ñoom ñoo bari woon ñoo ëppoon fuu kon nag affaire bi loolu la kon nag mu ngi noonu le mu ne kon nag gañewuñ leen ndax dañu leen ëpp wala dañoo am ay nombre yu bari waaye ñun suñu diine ji ak gëm gi ñu gëm suñu boroom tabaaraka wa moom de la ñuy moo looloo tax ñuy nekk ñoo xamante ni ñoom la ñuy ñoom moom la ñuy gañee de la di li ngeen di daw daal mooy moom la ñuy ut moom lañ génnoon ut mooy lan imma nasru wa imma shahaada soit ñu am ngañaay wala rek ñu am li nii mooy nekk ay martyr ci yoonu borom bi tabaraka wa taala waaw noonu la woon si si juumu ma mooy 3000 lañu woon voilà 3000 lañu woon waa waa ñoom niñ la wax sànk ñoom lax ma ki Juzaam ak gaa yooyu cent mille lañu ah léegi nag Hiraql moom ba mu ñëwee it cent mille leen di xam nga cent mille plus cent mille égal deux cent mille ci trois mille xam nga looloo taxoon moo tax it ñi doon wax nañu xool ñooñu nit li ñu waxoon lu xalaatu la léegi daal ci gàttal ngir wax ne mooy loolu daal moo am li suñu boroom naan wansa amaanaan takrahu shay'an seen bakkan yi ci cosaan du bëgg benn mbir mooy jihaad gii ma leen di woowee daal di koy farataal seen kaw wa huwa kurhun wa huwa xayrun lakum te moo gën ci yéen lii moom c'est sûr moom moo gën ci yéen du asaab yi amaana mooy lii moom noonu la demee waaye waaye d'une manière général mooy ne boo jëlee ci lu joyu mooy bakkan bari na lu muy bañ loo xamante ne nii moo gën ci moom nit ki bari na loo xamante ne dañ ko koy wax naan ko defal du ko bëgg dara voilà fekk nag loolooy muy bañ bañ koo def léeg-léeg mu am ci benn impression boo xamante ne du ci sawar daal bon ñu naan ko sawaay est-ce que doo dem fële mu naan non man sawaruma ci ndekete yoo da ak demam foo fële moo gën ci moom waaye loolu lépp nag nit ki xamu ko moo tax suñu boroom nag waaye ni amee noonu mooy léeg ngeen bañ mbir du leen neex fekk mu gën ci yéen suñu boroom ne waasa waaye it léeg-léeg da ngeen bëgg and waasa amaana an tuhibbu ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di sopp shay'a dara am loo xam ne moom ngeen sopp bëgg ko lool seen bakkan yi tàndaru ci de jëm ci loola waxuwa te fekk mbir moom mala ngeen namm te bëgg ko sharrun lakum moo yées ci yéen waaye nag yéen xamu ngeen wallahu te boroom bi nag moom dëgg-dëgg ya'lamu mooy ki xam wa antum te yéen la ta'lamuna xamu ngeen dara dara mooy nit ñi loolu la lii moo tax suñu boroom tabaaraka wa taala jaarale ci lam nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunnaam mu daal di ñuy jàngal lu ama sol am solo mu yàlla istixaara mooy li nga xamante ne tànnloo boroom di tabaaraka wa taala maa daama nit ñi xamuñ benn bakkan xamul li gën ci moom ak li nga xam ne gënul ci moom loolu leen la mooy nag kon <laughs> loolu mooy yow surtout mais amul yii nag il faut mooy istixaara comme masoon nañ ko fi wax moo tax yooyu il faut man da nekk naan bon julli jot na man léegi damay ñaan sama boroom daal di koy tànnaloo est-ce que damaa war a julli wala déedéet ah non loolu moom loolu moom moo gën ci yow julli <laughs> ma noon loolu ay woor jot na ndax damay wooram duma woor bàyyil ma listixaara <laughs> déedéet loolu kenn du ko def voilà mook suuraa bee yem rek suuraa ay discussion wàccent xalaat ci ay ci ay sujet wala yu mel noonu manu la nekk ci lépp de non daa am ci yoo xamante ne nii kenn manu cee discuter voilà ndax timis weer wi feeñ na ndax dañoo war a woor am nañu ko gis ñu leer est-ce que dañoo war woor wala waruñoo woor loolu moom amul fenn nañu discuter wala nañu suuraa déedéet mook listixaara gi wa yem kon affaire bi loolu la istixaara nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni Seydina Jaabir radiyallahu anhu daal di wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ñu doon jàngal istixaara mooy tànnloo borom bi comme ni nga xam ne noonu la ñu doon jàngale saar ci alquran laa yaay alquran yi léegi nag loolu nag istixaara da ngay gis gaayoo xam ne moom jàpp nañ ne mënuñu koo defal seen bopp ñu naan nañ dem ci sëriñ diw mu daal di ñu dugal istixaara mais loolu moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula jàngale loolu loolu que istixaara yow lu ñuy jàngale comme aaya alquran yi aaya alquran yi dangaa soxla dem ci kenn moom yow bu dee man ngaa liir man ngaa jàng man ngaa jàng lan moo est ce que bala ngaa jàng rek foog nga dem ci diw déedéet mooy man nga koo defal sa bopp loolu nag dàqantewul ak dem ci nit koo xam ne yaakaar nga ñaanam ne ko mu ñaana la loolu mën naa nekk loolu mën naa nekk waaye kanta ay duggal ma istixaara mu naan la dinaa la xalwaal loolu moom l'islam xamul loolu voilà kon loolu lu la mooy tàddaloo borom bi ci xam-xamam bu yaatu bi ak dogalam mu tànnal la li nga xam ne moo gën ci yow bu dee ne lii gënul ci yow mu daal di la koy dàqal soril la ko da nga sori mbir moo mële waaye bu dee moo gën ci yow mu daal di la koy yombal xëccal la ko voilà loolu la bu dee nag gënul ci yow mu wutal la leneen loo xam ne moo gën ci yow waaye lii nii muy wax jihaad loolu moom moo gën ci jaam yi waaye nag gisoon nañ ne jihaad du farata ci ñëpp de waxoon nañ la li gën a dëgër mooy ne fardu kifaaya la comme ni ñu ko gisa woon ca suuratu taw ba ah, mooy ne mbir mi bu ci ñenn ñi génnee mooy bu ci ko ñenn ñi taxawee wàcc ña ñeneen ñi waxoon nañ la muy nekke farata jamono yi nga xamante ne ci lay nekkee farata mooy jamono ji nga xamante ne nii nit ki daa ñëw moo ñu songu réew mi boo xamante ne nii noonu yee ko song amul mu naan man moom sama yoon newu ci ah, man man man moo ma start ak moo start up ak sama liggéey bi moom laa tal déedéet wala ki nga xam ne mooy général chef général des armées wala président bi